rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami xay min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam fil baabi saalis baabu sabr. wa an abii hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala yaqulu allahu taala ma li abdil mu'mini indi jazaa'un idaa qabadtu safiyahu min ahli dunya summa ihtasabahu illa aljanna rawaahu al-Buxaari kon al imaamu Nawawi rahimahullah ci jotaay bii ñu génn gisoon nañ hadiis Seydina Anas bi nga xam ne moom la doon wax ba léegi ci buntu muñ Euh, ndaw sa nga xam ne daa toogoon di jooy te xabru ba euh, li nga xam ne mooy doomam waaw yeneen ci ma lay saa saa romb fa wax moom mu ne ko jógal ni eh, li ma dal dalaa dalut nam dem mu jàngal ko fa loolu la li ñu waxul woon mooy xadiis boobu qad rawaahu euh, al imaamu ñii solo nañu ko mooy waa asxaabu al kutub asxaabu as-sunan dane woon rawaahu muttafaqun alayhi waaye na ko noonu uh, waa ashaabu sunani daal dinañ koy solo rahmatullahi alayhim kon mu ne wa an abi hurayra tey hadith numéro 32 fanweer ak ñaar mu ne wa an abi hurayra ba léegi ci buntu mu ngi jële ci sayyidina abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi kenn ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa neena yaqulu allahu ta'ala mu ne borom bi wax lii lañ naan hadithul qudsi ah xadis boo xamante ne yonent bi alayhi salaatu salaam danaan boroomam moo wax loolu lañ naan xadis al xadiisul qudsi li nga xam ne dafa sell mooy ci boroom bi nga xam ne mooy al quddus ah ci moom moo ko wax. mu ne kon boroom bi day wax ne mi nga xam ne kawe na ca yéegul maa li abdil mu'mini ah mu ne amul sama jaam bi nga xam ne daf maa gëm amul pay faman fam fi man borom bi ida qabattu safiyahu bu dee dama koo jëlal ku mu sopp lool min ahli dunya ci waa addina mooy ma faat ko waaw il summa ginnaaw gi ba ma ko tegee natt boobale ihtasabahu mooy mu muñ ko tey ut ngërëmu yàlla sa muñ gum ko muñ pay yàlla ngëmuk yàllaam ut ngërëmu yàllaam tax mu muñ musiba goo gëne ko boroomam teg ci jël gi mu jël soppeem koo xam ne da ko bëgg lool moo xam ci njabootam wala àndandoowam wala koo xam ne xaritam la wala yu mel noonu wala magam wala baayam wala yaayam wala soxnaam wala yooyu wala koo xam ne xaritam kese la waaw ku mu sopp lool bu ne bu ma ko jëlee kooku amul pay ci man bi kooku amul pay lu dul aljanna mooy payam waaw mooy kooku mooy kon muñ li la borom bi di teg ci musiba rawatina mu jël ki nga gën a sopp moo tax mu ne sopp fi yëfu ci waa àddina gu gaaw a jege gii te doye di kooku de amulu bay ndax mu jim ko muñ te yàlla kese tax waaw illa aljanna lul lu dul ne kooku aljana lay am kon muñ gu rafet muñ te yàlla tax amulu pay lu dul aljana kon rawatina lii kon lii yore travel saa saa bi ñu ci xemmeem loo kon nit ndax mbir mbir la yoo xam ne de toute façon dina xew waaw so moom kay xanaa nga bañ a gudd fan mais boo guddee fan di am ngoo xam ne sopp nga leen génn àddina waaw bu ko borom bi tegee nag yow bul nekk def an niyaaha al al muharrama li yuuxoo ko yaxaw ko yooyu nga xam ne dañ koo xaraamal déedéet nooy de yow ni nga war a def rek mooy. wax li borom bi inna lillah wa inna ilayhi raji'un ak comme niñ gisoon inna lillahi ma akhadha wa lahu ma waaw ak yooyu ñaan yu mel noonu nga xam ne dañoo rot sunna yu mel noonu ngay wax dalale ko sa bopp dalal te xam ne ah borom bi de lii nattu la bu ma teg ma muñ ko te borom bi tax rek tax waaw mu ngi noonu léegi ndax xadis bi kon mu ne rawaahu solo na ko al Bukhari na ko noonu al imaamu sëriñam imaamu Ahmad daal dina koy solo xam nga am na xadis mel nii bu yonent bi alayhi salaam doon wax comme ni nga xam noonu la ko al imaamu Ahmad solo rek imaam an-Nasaa'i rahimahullah rahmatullah alayhima wala daa am benn waay boo xam ne da doon ñëw ci yonent bi alayhi salaam di ànd ak doomam saa bu ko yonent bi alayhi salaam gisee rek mu ngi ànd ak doom ji yonent bi alayhi salaam ne ko benn bés ne ko atuhibbu ne ko da ko koo sopp nga ko deew daal <laughs> ah xaala waaj ne ko naam waaw wow sama doom ji ay fan ñu teg ci ay fan rek doom ji faatu fa faqada léegi yonent bi alayhi salaam seetlu ne mbooloo mi gisatu ci waaj ak doom ji ah mu mu mu ne mais diw lan la def comme la gis nga la waxoon keroog bi mu demee Tabuk di fàttaliku naan ana Ka'b ibn Malik waxoon nañ foofu waaw boo nekkee ay nit bu ngeen nekk ay mbokki jullit nekk ay ci il faut kenn bu ngeen jekkee gisatu ngeen diw il faut ngeen di laaj ay mbiram ci la ne mu ne mais diw lu mu def ñu ne ko ah ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam maatam no doomam jooju nga ko doon laaj génn bis naan ko ndax sopp ko te tout le temps bu fii ñëw moom lay àndal moom moo génnaa dina waaw léegi yonent ma saa saa bu ñëw mu ne ko ala tuhibbu an laa ta'tiya baaban min abwaabil jannati illaa wajadtahu yantadiruk waaw yonent saa saa ndaka ne ko ndax soppoo ndax soppoo ndax bëggoo ëllëg buntu ajjana boo ñëw boo dikkal ak ci buntu ajjana nga fekk sa doom jooju taxaw di la xaar benn waaye nag yonent saa saa <laughs> ci saxaaba yu xëri ñoom ñépp xëri ñëpp mu ne yonent alawu xaasa am na kulli na mais yonent bi saa saa mais lii nga wax waa kii nii mais pour moom kese la wala pour ñëpp la yonent bi saa nekk bal li kullikum <laughs> ne li am ba des mooy pour yéen ñëpp la allah waaw mooy kon ku borom bi jël ki mu gën a sopp wala ñi mu gën a sopp bu ci jëlee kenn ci àddina bi nga muñ ko te yàlla tax yow amoon muñ loolu aljana waa kon mu ngi noonu kon nag ñu jàll ci xadis bi ci tegu muy xadis numéro 33 kon fa yaqulu al imam an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne wa an Aisata radiyallahu taala anha annaha qaala annaha sa'alat rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam an at-ta'un fa axbaraha annahu kaana azaaban yab'asuhu allahu ta'aala alaa man yashaa fa ja'alahu allahu ta'aala rahmatan lilmu'miniin falaysa min abdin yaqa'u fi ttaa'uuni fayamkuthu fi baladihi saabiran muhtasiban saabiran muhtasiban ya'lamu annahu laa yusiibuhu illaa maa kataba allahu lahu ya'lamu annahu laa yusiibuhu illaa maa katabahu Allahu lahu illaa kaana lahu mislu ajri shahiid rawaahu al-Buxaari rahimahullah kon al imaamu an-Nawawi rahimahullahu ta'aala muy indi beneen xadis boo xamante ne nii mu ngi koy jëlee ci sayyidatu Aïcha mu ne waana Aïcha ta ah, mu ngi jëlee ci sayyidatu Aïcha ta radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha ah? Ah? annaha mu ne moom de ah? saalat laaj na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam an at-ta'un ci li jëm ci peste ci li jëm ndax peste léegi suñu jamono yi rek la xéewalu borom bi def daanaka ñu xaw koo éradiquer muy maladie bi boo xam daanaka doodoo ko dégg waaw at-ta'un muy la peste nga xam ne maladie contagieuse la woon bu gaaw da doon gaaw a wàlle gaaw a épidémie la doon doon da doon wër dëkk réew yi bu ma soon a nekk fenn daanaka mais rek te yu bari ci genre kaña yeeg façon yooyu la doon jóge rongeurs yi. waaw ta'un Amwas qad sami'tum ta'un Amwas waaw bi nga xam ne ta'un bi nga xam ne ñu bari ci sahaaba yi ci lañ génn àddina fële ca Sham ñoom Seydina Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah radiyallahu anhu ñoom Seydina Mu'ad ñoom ñëpp ci loolu lañ génn àddina muy peste bi mu ne damaa laaj ndawal yàlla li nag ndax taayoo da doon am da doon jékk rek mu nekk épidémie fenn waaw waaw te Sham googu ba mu amee ca la Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardaahu doon fa dem laaj saxaaba yi lan lañ ndax am nañ xam-xam ci bi biñ ne ko am na peste bi nga xam ne am na fii Sham ba Seyd finalement Seydina Abdurrahman ibn Awf ne ko dégg na Yonent bi alayhi ne bu amee fenn bu ña buñ daw di génn di dem feneen waaye ña. nga xam ne nekkuñu fa buñ dem di fa dugg waaw mu sant yàlla ndax loolu la jàppoon ne loolu lay def alhamdulilah ci gàttal li leen ci gën ñëw insha allah kon mu ne dama laaj yonent bi alayhi salaam li jëm ci peste bi muy ab épidémie maladie boo xam ne bu ñëwee day surtout boobu noonu la peste waaw waaw wàlle ñépp fa axbaraha nee na yonent bi xabaare ko annahu kaana azaban la woon peste feebar la boo xam ne mbugal la yab'athuhu Allahu ta'ala borom bi moo koy sànni yebal ko ala man yasha ku ci ku mu mooy ci ñi nga xamante ne ni ñooy mooy katu yàlla yi wala yéeféer yi moo koy tegi ci jaamam ngir nattu leen fa ja'alahu llahu borom bi nag def peste boo bale ta'ala moom mi kawe rahmatan ne yërmande mu soppi loolu def ko yërmande lil mu'minin ngir way ngëm yàlla yi <coughs> nan la nekk yërmande ci way ngëm yàlla yi ah nan la nekk yërmande ngir ñoom mu ne fa laysa min abdin nekkul ngir benn jaam yaqa'u fi ta'un boo xam dafa rot ci peste foo xam ne daa am épidémie bu rëy am fa boo xam ne day disséminer ñi di faataate rek moom bu fekk ko réew ma mu am wala ngox ba mu am fa yamkusu mu des fii baladihi ca dëkkam boobale sabiran muñ muhtasiban te muñam googu uti ci lu dul di yaakaar am ngërëmu boroomam boroomam fay ko ci muñam googu mu nekk aji xam annahu kana la ak ni gaaw wàllaate feebar bi jàngoro ji kana du ko dal illa ma kataballahu la mu gëm ne il est fermé daanaka koñ yu ne am na ñu ko commencé ay rob yu bari rob yi sax daanaka léegi ay benn nit a koy def ndax nit ñi fu ñu dajaloo tem ñu wàllante même loolu nga xam ne xam nga lool ñun dundoon nañ ci dara yi ay deux mille vingt yi y trois ans bi Covid dix duggee waaw ba gaa yi ne bu kenn génn surtout bi muy door a tàmbali ñu naan dee yi ngay dégg Italie ay milliers de morts français loolu way gars yi di tiit ñuy wane ci journal yi ay rob ñu naan la cimetière u Bergamo yi sawaay daal dinay fees daanaka fii liñ fi faat sax guerre mondiale xare ba bu mag ba ca guerre mondiale sax faatu lu noonu ñëpp tiit waaw réew mu ne ñu naan la lii wa faatu par bés États-Unis ay milliers par jour Brésil feneen ak feneen gaa yi <laughs> waaye nga nekk ci yu mel noonu waa ji xam ne ya'lamu mu muñ muhtasiban tey yaakaar muñam googu këri moom daal ngir yàlla am payu yàlla ngërëmam yàlla mu xam am yaqin que ne annahu que ne li peste garaaw li épidémie bi garaaw li jàngoro ji gaaw a wàllaate ji garaaw yépp xam na ne laa yusibuhu du ko dal illaa lu dul maa kataballaahu la li borom bi bindoon ni lool moo koy dal waaw bu borom bi bindee ne dina la dal covid 19 di nga ko am ma ne am covid 19 de peste bi dina la dal di nga ko am waa ji gëm lool illaa lu dul ne kaana lahu kooku day am mislu lu mel ne ajri shahid bu ci jaaree ba faat ah mu dal ko mu génn àddina kooku day am dëkk day am li nga xamante ne nii aju ki nga xam ne daa faatu ci yoonu yàlla waaw waaw ndax shuhadaa ummati rasulillah sallallahu alayhi wa ëpp nañu rek ku faatu ci li nga xamante ne nii mooy euh, toolu xare comme ni ko nent ma lay saa leerale woon ci yeneen xadiis amaana buñ ñëwee ci biir euh, dinañ ko gën a yaatal insha allahu taala kon nag mu ngi noonu mooy gëm dogal loolu la mooy gëm dogal <coughs> waxu la nag yow bul jël benn maxwaay déedéet hadith waxu loo de waxul ne tamit bu ngeen nee foofu bu leen fexe di faj affaire bi bu dee de di ngeen fexe trouver loo xam ne moom ngeen koy faje ndax al axdu bil asbab kana sunnatu rasulillah jàpp ci sabab yi di te moom moo ne tadaawu ibadallah yéen jaamu leen yéen jaamu yàlla yi euh, faju leen waaw mais mu fekk la foofu ndax boo génnee lan mooy problème bi hein boo fa dawee moo tax am na benn benn xam ne falaa yaxruju firaaran min bu mu fa génn di daw peste bi parce boo dawee am na beneen risque mooy yaa ngi jàpp ne yaa ngi eh, eh, mooy man nga ko yóbbu feneen ñoo xam ne ñoom muccoon nañ ci waaw moo tax boo gisee suñu yenn réew yi nga xam ne dañu ay réewu jullit lañ waaye dañoo réer a jàngale yonent waaye saa ñu xam ko mais bu application jotee kenn du pare ngir appliquer waaw xam nga bi fi Ebola amee ñu naan wala gaa yi tëj yenn frontières yi nga dégg yenn réew yi di kaas lu tax ñuy tëj suñu suñu frontière mais ñoom waruñu woon a kaas ñoom ci seen bopp ñoo waroon a jël les mesures tëjal seen bopp seen frontière bopp waaw ndax doxal li nga xamante ne nii mooy hadis mooy jàngale yonent waaye waaw. léegi nag bu dee dem feneen di ut ko dimbal ak yooyu nga xam ne yow waa ji def nañ xool nañ ne waa ji moom yooyu dalu ko kii il est sain ju mel noonu mais dem di uti dimbal feneen wala leneen wala def ay recherche wala yeneen wala sax am loo xam ne moom la mën a doxi loolu gaawul mais lañuy bañ mooy daw ko mel ni kuy daw dogalu yàlla naan comme ñi nga xam ne jàpp nañ ne fu ñu dégg ñu ne tey am na ko fa faatu ñu déménager waaw dégg nañ ne fii moom fii lañ dëkk ñu am ku fa paatu tey ñu déménager ñu changer fii moom eh. loolu moom la borom bi doon wax qul innal mawta waxoon nañ ko fan yee aaya eh, jumaa bi qul waxal ne innal mawta alladhi tafirruuna minhu gis nga dee gi nga xam ne moom ngeen di daw yaa yéeg fa innahu mulaaqiikum da leen di daw waaw te loolu mooy daw dogalu yàlla waaw nekk leen fa fexe lépp loo xam ne lu koy faj lu ngeen man ngeen def bu ngeen sax manee ut dimbal ci biti lu ko faj ngeen def waaye daw firaaran minhu waaw moo tax ci beneen xadis mu ne bu ko kenn génn firaaran minhu ndax daw li nga xamante ne mooy taawun boobu lee waaw kon nag waaw kon nag mu ngi noonu waaw naan bu ma génnoon walla lii du ma fi dal walla walla bu ma fi géyoon non loolu déedéet voilà mooy danga koy def ne fa def jël wan waay waaye it xam ne borom bi daal lépp loo xamante ne nii hein moom la dogal ci man daal moo may dal qul lan yusibana la suñu borom wax illa ma kataba allahu lana huwa mawlana ne yonent way sa sam waxal ne lan yusibana du ñu dal illaa lu dul ma kataba lana ñun de du ñu dal lu dul li nga xamante ne moom la borom bi tabaaraka wa bind ngir ñun huwa mawlana waaw kon nag mu ngi noonu kon mooy lii lëkkaale ma buntu bi mooy di muñ te yàlla kese tax waaw même bu dee yi nga xam ne ay day day daj ñu bari comme peste nga xam ne day matale ab gox ak yu mel noonu yu bari lay wër waaye loolu feebara nga muñ ko ngir yàlla ngir yàlla kese tax boo ko defee de bu la ca borom bi jëlee kooku day am darajaay martyr bu amee bu ñu la nee day am darajaay martyr nag mais du am artey du am artey martyr du am comme ci àddina fii kenn du ne ah comme que martyr du ñu ko sang kon waaye du ñu ko sang déedéet mooy at darajaay martyr lay am mais atteem fii ci àddina ni ñuy def képp ku gaañu noonu lañ koy def waaw ah, wallahu ta'ala alam mu ne rawahu mu ne hadith bii de solo na ko al-Bukhari mu ne al imam al-Bukhari naka noonu hadith bii daal dina koy solo ci nga xamante ne nii mooy al imam Ahmad di sëriñam ñoom ñaar ñoo ko solo comme bi ñu génnoon kon al imaam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ne wa an Anas radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna allaha azza wa jalla qaala idha ibtalaytu abdi bihabibatayhi fasabara awwadtuhu minhuma al-janna yuridu aynayhi rawahu al-Bukhari rahimahullah kon eh, al-imaamu an-Nawawi rahimahullahu taala mu daal di ciy teg beneen xadis boo xamante ne nii mu ne wa an Anas mu ngi koy jële ci Seydina Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam rahimahullahu taala wa radiya anhu mu ne eh, xadis biñ jóge pardon hadis sayna Abu Hurayra bi njëkk a gis <laughs> boobu dina ñëwaat mooy eh, eh, wa an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala yaqulu Allahu ta'ala ma li abdil mu'mini 'indi jazaa'un idha qabadtu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-janna hadis boobu dina ñëwaat ci Riyadu Salihin bi hadis numéro 923 <laughs> voilà <laughs> alhamdulillah oh. waaw dama moom moom dama naa fàtte affaire bi <laughs> waaye walillahi alhamdu wal minna tey moom <laughs> ñëw na <laughs> kon mu ne waan anasin mu ne hadith bi kat mu ngi koy jële ci sayyidina anas ta'ala anhu warda mu ne annahu mu sami'tu mu ne man anas radiyallahu ta'ala anhu man di dégg rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy wax naan inna allaha borom bi nga xam ne azza ah tedd na wa jallata euh, azza màgg euh, tedd na wa jallata màgg non tedd na ta màgg na walla jalla al jalaal mooy màggaay <laughs> léegi azza wa jalla tedd na ta màgg na annahu yaqulu muy wax ne moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo mu ne boroom bi moo wax mooy lii hadithul qudsi la comme bële ñu romboon bu Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mooy hadith boo xam ne yonent bi saa saam danaan bi nee na mu ne idha tuli idha bu ma nattoo sama jaam kenn ci sama jaam yi yi nangu ma nekk seen borom bi habibatayhi ci ñaari bëtam moo tax mu ne yuridu aynayhi li mu jublu ci ñaari soppeem yi ah mooy ñaari ndax bët waaw prunelle de tes yeux <laughs> waaw <laughs> bi habibatayhi ci ñaari soppeen yi mooy ñaari bëtam yi mooy ma daldi koy nattu ba du gis mu nekk silmax fa sabara mu muñ suñu borom ne awwatuhu minhum aljanna dinaa ko soppil dinaa ko échanger remplacer ko ñaari bëtam yoo yële mu ñàkk te man maa ko ñàkkuloo bu muñ ko ngir man dinaa ko remplacer àjjana waaw mu ne yuridu li mu namm aynayhi ci habibatayhi mooy aynayhi waaw ñaari bëtam waaw kon mooy musiba gi nga xam ne dalay daal ci sa yaram waaw lii nag ki juddoo silmaxa ci la ak ki nga xam ne silmaxa da koo dal da koo dal waaye mu xam ne sama état bi du loo xamante ne comme ni nga xam ne euh, amuñ yarub l'islam te intégruñ léeg-léeg sax ñenn ñi xamuñ dara ci l'islam l'islam sax da leen di merloo waaye dañoo nite kese ñoom handicap du loolu ku normal du war da nekk obstacle ci yow waaw moo tax réewu tubaab yi côté boobu léegi nag gars yi ñun comme que ñun doxaluñ dara l'islam te nite doxaluñ ko moo tax xoolal handicapé yi ñu leen di jàpp suñu réew. jàpp nañ ne yalwaan kese la ñu war a def waaw waaw nga gis gaa yi dem ci buxaabakat yi ñu leen di digal ay mbir naan ko jox ko koo xam ne dafa laago wala ko mel nii wala ko mooy yooyu sarax yu duun yi nekk dox léeg-léeg sax ngir loolu buxaabakat yee leen koy wax waaye ndax dinañ liggéey di am def ni ñépp ñu leen di insérer comme ñépp mu bañ a nekk sax loo xam ne kenn du ko gis loolu malheureusement ñu bari ci ñun xamuñu loolu buñ la xoolee rek li nga manqué la la ñuy jëkk xool ci yow après nag ñu commencé est-ce que dañ lay considérer wala du ñu la considérer wal iyaadu billah waaw ñooñu ñooy ñi nga xam ne xamuñu lenn xamuñu lenn waaw basoon nañu def benn waxtaan bu ndaw ci <laughs> le handicap en islam <laughs> ay ay mbokk ñu ko doon kiiwloo <laughs> benn genre laaj ak tontu wax ci wàll lu jëm ci wàllu woo wale waaw waaye loolu yàgg na c'était deux mille deux mille quinze la ilaha illa deux mille quinze non waaw waaw waaw fii wala muy décembre deux mille quinze deux mil quatorze rek côté yooyu entre deux mille quatorze deux mille quinze waaw <laughs> loolu ah leeraloon nañ fa ñu mel noonu ginoon nañ ci yaatal fii bon mënuñ ci yaatal noonu joxe exemple yoo xam ne borom xam-xam yu rëy yoo xam ne dañ leen di tudd kenn ñoom dañoo àndi handicap la dañoo amoon handicap wala diir xamuñu ko lu tax parce que loolu masuñu ci kenn di ci attardé ci l'islam masuñu ci nekk di ci attardé wu te képp ku ci attardé wu mooy yow de toute façon àndagoo fen te jógagoo sax waaw loolu moom bi yeboo mu leer kon nag ah, suñu borom bu la tegee mu ne bu ma tegee sama jaam jël ay gëtëm mu muñ ngir yàlla kooku de dinaa ko remplacer aljana ah léegi mu ne kon rawaahu eh, soloona hadis bi ki nga xamante ne nii mooy eh, al Bukhari waaye naka noonu al imaamu Ahmad ibnu Muhammad daal dina koy solo ak al imaam sëriñu imaam al Bukhari di al imaam at-Tirmidhi voilà boobu ci hadis imaam at-Tirmidhi dana inna Allaha yaqulu idaa axadtu karimatay abdi fi dunya lam yakun lahu jazaa'un indi illa al-janna waaw. loolu c'est pareil bu ma jëlee karima tey ñaar yu tedd abdi sama jaam fi dunya ci àddina ji lam yakun lahu jaza du amuk pay indi fi man borom bi illa al janna du dul àjjana karima tey mooy ñaari bëtam yi moom la wax ko le habib ba tey hi kon nag mu ngi noonu le ah kon insha allahu taala am naa kon ñu yem ni voilà ñu yem nii bii di ñëw euh, ñu daal di jël hadis trente cinq bi nga xam ne moo ci tegu kon lii lëkkaaleemu buntu muñ mooy kon di muñ ci lépp loo xam ne sax borom bi dala koo teg ci sa yaram waaw gisoon nañ taawun bi hein bële diñ njëkkoon a gis hadis sayna Abu Hurayra mooy dafa jël koo xam ne yow daa takk ci yow du yow directement la borom bi teg musiba gi waaye mooy lu la jege la sa sa ku la ko sopp la jël muñ ko kooku ngir yàlla